waaw yeneen saa salaam borom njaboot la woon këram ñu baree waroon ne waaye bii nii buñ ko mësoon a génne du luñ doon génne tous les jours sinon kon le fait que kii di ko souligner doonul <laughs> day xaw a ñàkk am solo waaw mais mooy daa nekkoon ndab loo xam ne moom bu génnee gaay xam ne eh waaye fii moom tay rek gaa yi zan vay gaa yi yi yi niroog ñi zan vay seen mbokk yi ñëpp ay kontaan waaw muy bien mu yahmiluha arba'atu rijal ndab li yaatu woon na na koo xam ne bu ñu koy indi ñeenti nit a koy jàppoo kii lay jàpp fii kii jàpp fii kii jàpp fii ñu yëkkati indi waaw dëg ñëw teg <laughs> waaw te loolu it dañ cee xam liñ doon wax que ne bu nee lekk leen jami'an aw ashtata mooy jami'an bi mu njëkk a tudd moo ëpp barke moo tax yonent bay saa saam gisoon nañ xadiis Wahshi bi ah anhu ne yonent bay saa saam da yi dañ ne ko ñun yonent bay saa saam ñun sahaaba yi daa am ñu ko ci wax ñun dañuy lekk da duñ suur mu ne mais amaana fala'allakum taftariqun amaana bu ngeen di lekk da ngeen di tàqale ko ma ngeen di def self qaalu na'am ñu ne ko waaw mu ne fajtami'u ala ala ta'amikum wadhkuru isma Allah yubarak lakum fii mu ne lekk yi waaw waaw loolu taxawoon nañ ci lekk en tout le temps baax na man nga koo def waaye boo ko bu nekkee habitude mu nekk yow li la ko waral mooy égoïste ak tamit sa fuqale jàpp na yow boo lekkee ñeneen doo suur loolu nag problème la voilà yeneen way saa sa am ne dajaloo leen ndax dajaloo gi ci la barke bi di ëppite waxoon na yadullahi ma'al jamaa voilà loxol yàlla de mu ngi ànd ak mbooloo mi te barke boobu yàlla lay di def fépp ci boll yépp waaw wàllu société wàllu bien société wàllu xalaatin wàllu doxalin wàllu ñii yëpp kay beru moom la yonent may saa gis nga till bi ci muy lekk ci ci xaram yi ci ci ci kii bi euh, ci euh, euh, bu ñëwee fekk benn troupeau ay xar yu ñuy sàmm ka koy sàmm xaw di nelaw till bi bu ñëwee xam nga ban la ciy lekk bi nga xam ne moo beru moom lay isolé da lay fexe isolé waaw waaw parce que ay ugnu ugnu xam nga ugnu ubunu yu bari yu compact nekk mbooloo gaynde gi lu ñëw songu leen noonu ngir rey leen ñoom ñëpp ma ku leen songee day fexe isolé na gaa yi am ku tas ci wet gi jaar fële wéet mu daal topp waa mais fekk ñu ngi nekk benn du leen mënal dara waaw du leen mënal dara waaw waaw <laughs> eh, dégg naa keroog al imaam Husayn <laughs> hafidahullah muy joxe benn exemple bu mel noonu quoi ci wàllu jullit ñi seenu tàqale ko quoi ni mu triste te ñàng mu naan muy joxe exemple boobu day mel ni mboolu ab ab ugnu quoi <laughs> mais mooy ñoo ku nekkee benn gaynde loo feros feros feros manoole leen dara te du leen ñeme gaynde gi bu ñëwee songu leen ñoom ñëpp ñu taxaw kenn boojowul tiim ko seeni béjjën gaynde gi day reculer mais bu ñëwee songu leen ñu tasa cinq yu ànd mu topp leen day fexe xool di leen tas di leen tas ba kenn rek nekk fële mu daw ci kooku waaw muy jox exemple lu nag <laughs> imaam bu yéeme la waaw bu jiite fii nii ci ci ci gox yi quoi ay Lyon ay Pierre Bénite ay Bron ay fépp ma Allah waaye al ah, imaam mu ne mu ne <laughs> bu mu ne jonee ñuy fe ñun suñu kii loolu lay ñëw mbooloo ugnu la ugnu en fait euh, euh, genre kii la bëyu kii euh, nangu àll du buffle de bokkul ak buffle mais niroo nañu mooy pour nga jëli quoi man aw ma ko di wolof tur boobu turam léegi mooy dañuy am doole comme ga ci nagu àll yi ni ñuy amee doole nekk mbooloo ngay def mu ñëwee bëgg leen a fàdd du ñëw songu leen ñoom ñépp rayandoo leen day bu leen songee noonu day fexe ngir ñu tas la mu ne ñun jullit ñu noonu lañ mel ñun okunóob yi muy su dagg ku nekk jàppee ne gaynde gi mënal la leen dara mooy buñ buñ buñ buñ buñ beroo ñun nag dañoo beru comme mbooloo ugnoo mu tas moo tax ku ñëw faagaagal alors que bu nekkoon benn gaynde yi noonu l'islam yi fi nekk yépp duñ ñu mënal dara dañ am problème waaw. xanaa borom bi waxul woon wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'tasimu mooy bi hablillahi ci buumu yàlla ji alquran ak sunna yéen ñépp bu fi kenn di jàpp ne man maay doomu diw kon nag man man nañ maa teggil yenn wala ma teggil sama bopp yenn yi muy waxi caaxaan ba man nawloo ma nawloo euh, jàpp ne man li may def ak ñoom li ñuy def waru la bokk alors que yéen ñëpp bi moo leen tiim muy waxi caaxaan waaw di may sa bopp ay écart yoo xam ne waroo ko woon a am loolu waroo ngeen ko am jàpp leen ci alquran ji yéen ñëpp te leen tàqale ko alhamdulillah mooy kon yadullahi ma al jamaa waaw loxol yàlla mu ngi alhamdulillah mbooloo moo tax xattaa ci lekk ci lekk lu nit ñi gën a baree ci ndab li barke bi di gën a yokk moo tax yonent bay saa <laughs> gis nga kilifa dañ ciy jàngaleen kilifa du siis waaw kilifa du siis waaw nga xam ne moom lekkam bu bu bu ñenn ñëwee rek xar bu bi commencé soppaleku comme niñ ko gisa woon liñ ko tudde woon ci los de am ou los lii Tilramoli wal iyaazu billah <laughs> waaw mooy façon jikkoy siis yooyu bu kenn ñëwee rek nga tiit jàpp ne ah, ñun ko kon liñ naroon a lekk kon duñu suur na diw ñëw na ñëw ñëw yooyu yëfu siis la yoo xam ne jikko yu ñaaw waaw yonent bay sa saam ndab li biñ koy indi am na ñoo xam ne dañoo jógee nee di ñëw neewul noo yéen toog leen ngeen xaar ne non moom ci boppam bi mu gisee nit ñi di bari di ñëw tamit dañ ciy jàkk li alquran doon wax yaa ayyuhal ladina amanu idha qila lakum <laughs> tafassahu fil majalis wala fil majlis fafsahu <laughs> buñ leen nee puus leen ci ci ci ci bërëb yi ci tooguwaay yi puus leen waaye léeg-léeg yow puus leen boobu du kaddu buñ leen di wax kese boo seetloo ne en fii il faut ñu puus bul xaar ñu la koy wax. ndax nit ñee ngi bari yonent bay saa saa xam ne nit ñee ngi bari ci ndab yi moom mu puus ba pare jël tànkam ba du ba pare. dajale leen ngir nit ñi gën a mën a am place allahu akbar waaye yow ah mooy toogi ni toog ferenkulaay du lu ñu xaraamal waaye bu dee ni nga nar a tooge boo ko toogee en fait yow nit ñi dañuy lekk wala nga toog koy façon toogin goo xam ne nit ñi dañoo bari boo tooge nii mais nit ñi am place yow fexeel nga tooge nii yonent may saa saa tooge jëlal sa bëti oom say genou samp leen ci ci fi nga toog moo xam perron la wala suuf la wala samp leen foofee la wax waaw ba pare xaw koo naj bu ko defee yow xawal naju noonu nit ñi man a am place <laughs> moo tax yeneen yooyu saa saa bi mu defee lool kaw kaw bi de loolu day wane gis nga naa la euh, euh, ñun ñi nga xam ne jàpp nañ ne buñ nekkee ci fenn ñun rek ka war a nekk kaw kaw yi dañ doon jóge fu nekk di ñëw Medina waaw. kaw te dañ lekk doon nit ñi di fekk rek saa saa am nekk nag waaw. këram ci jàkka ji yooyu yëpp am nañ ci misaal fu ne ñu ñëw te amul kenn fu ñu ñëw yeneen sallallahu alayhi ne la eh eh eh, eh eh eh waaye ñii nañ fi jóge déedéet kaw kaw bi ñu ñëwee tamit daa bokk ci ñëpp ñu xayal ko mu mu sukk di lekk sauf que yeneen sallallahu alayhi gisee nit ñi bari mu mu mu mu jël ñaar bët oom yi samp ci suuf ah <laughs> yaa ngi jël image boobu yaa gis image ah. comme booy julli boo sampee sa ñaari bëti oom ci suuf ah mais du ko yaatal tap ko ngir nit ñi mën a xaj ah léegi nag kaw kaw bi jaaxle li may maa haadil jil sax mooy bi nit bari fala maa kafulu loolu dañ xam ne mooy euh, mbiru jullit dañoo war a yaatalante quoi voilà léegi lañ ciy jàng mooy yaatalante mbir bu baax lu am solo bu ñu ko accaparer pour bu nekk des égoïstes waaw bu dee lekk gii la yeneen saa saam bi ñu jàngal loolu lan ngay xalaat ci wàllu xam-xam wàllu yiiw jàpp ne ñun daal ñoo am xam-xam bi war koo tasaare doo wala def ko ay bande ay cassette ay CD nit ñi soxla xam-xam bi dina ko laaj nga leen di dawloo waaw di leen mosal partout di di ko nëbb wala iyaazu billah yaatalal sawaay yaatalal yàlla yaatal la yaatalal la li nga yor barke defal la ci barke waaw bi gaa yi baree te soxla li nga xam ne mooy xéewal gi yonent bi ay saa saam dafa def loo xam ne dafa puus waaw ngir xajal nit ñi ngir xajal nit ñi ñu mën a xaj waaw kon tamit buñ gisee loo xam ne yiiw la ñi ko soxla bari buñ leen ko xañ waaw esprit monopole yooyu nga xam ne moom la nit ñi di am ko ñu nekk ci concurrence waaye ñun daal ñun non non non c'est que gars yi on est trop nombreux quoi non affaire yi nangam ak nangam ma ku nekk sa wërsëg yàlla bind na ko te dinga ko jot. ku nekk sa wërsëg yàlla bind ko dinga ko jot bu ngeen bariwul woon doo mën a am lu dul li yàlla bind na noonu ngay am xanaa loolu la waxoon Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhuma yaa ghulaam u'allimuka kalimaat ihfazillah yahfazka ihfadillah tajidhu tajidhu amamak fa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ittaba'at ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa li amrin qad katabahu Allah lak wa'lam anna al-ummata law ittaba'at ala an yadurruka lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf rufi'at al-aqlam wajax fati soxub fàttali nañ ko fan yee imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi solo ko am na ko noonu imaam Ahmad ibn Muhammad rahmatullah ala al-jami' wala imaam Ahmad ak imaam at-Tirmidhi rahmatullah ala al-jami' mooy loolu la waaw loolu la mooy yeneen way saa saa bokk na li mu wax Mawlana Ibn Abbas keroog ne ko tanaa xam ne mbooleem ku dul yàlla mooy al umma xeet wi yépp waaw ku dul yàlla rek ñoom ñëpp bu dajaloo woon ngir jariñ la duñ la mën a jariñ lu dul loo xam ne yàlla daa fekkoon bu bind ko waaw waaye it bu ñu dajaloo woon ngir lor la ñu la mën lor lu dul loo xam ne yàlla dafa bindoon mu bindoon kon ne lool moo lay dal ci lor qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa ala allah falyatawakkalil mutawakkilun kon affaire yooyu dafa am solo quoi esprit d'égoïste googu que ne ñun voilà buñ xasee benn corpora corporatisme corporatisme googule nga xam ne ñun profession bi buñ ko xasee anti-bon rek ah da nga koy gis ci profession comme taxi yi ak yeneen yi ne on est trop nombreux léeg-léeg léeg mu nekk dëgg ci wàllu bu dee den offre yi day bari mais loolu noonu léeg-léeg seen xel la parce que esprit wa boo ko yoree yow jàpp nga ne sa wërsëg mu ngi nekk est-ce bari na ñoom déet ah non affaire ba pare tout le xam nga nit dafa tàmm naan naan li yàgg bu njëkk la gënoon a neex non avant c'était mieux qu'aujourd'hui waaw tout le temps rek non wute naa ko léegi non avant avant waaw foo fekk ñu ngi naan avant avant foo fekk ñu ngi naan avant avant waaw léegi loolu loolu noonu c'est tellement grave <laughs> waaw. c'est tellement grave parce que en fait yow day dem ba mbir mi mooy problème mu day am man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir ah laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li akhi li li li nafsi li akhihi ma yuhibbu li nafsi loolu day am problème kenn du gëm gëm dëgg dëgg nga bëggal sa mbokk li nga bëggal sa bopp lu tax yow profession bii ba nga ko ubbee mu dox nga ne bu ko fi kenn nag defati ku dut man ma yor monopole di toj boppu gars yi di yëkkati prix yu man neexee di wàññi lu man neexee boo gisee keneen koo xamante ne mu ngi waaj ubbi lu mel noonu sax nga commencé di ko siis ak boo manee jaar ci autorité yi ngir ñu jël ay bâton def ko ci ay trou ay ay ruuwam ba du avancé ba mbir mi sotti nga def ko loolu yaa ngi jëlal di utal ndëgg sërëx sa bokk jullit waaw ba pare yow li li yonent bi alayhi salaam waxoon beneen kaw kaw bi ko fekkoon ci jàkka ji tuuroon ndox te gisoon ko laqad hajjarta wasi'a yow yaa ngi jéem a xatal lu yaatu wërsëgu yàlla ni mu yaatoo nga bëgg koo xatal ci yéen seen corporatisme yi ngeen yor parce que il faut pas licence yi ñu ciy yokk dara te yow client yi ci boppam ñooy kaas ne il n'a pas assez de taxi il n'a pas assez nangam. y a pas assez de de de de VDC wala y a pas assez de boulanger y a pas assez de corps de de de de notaire waaw xam nga surtout profession yooyu ñoo ko dina ay <laughs> façon notaire yeeg taximan yeeg façon yooyu ñoo gën a ay ci li ñu nekk ñu fexe jaaree na ko rek ci ay loi ñu def loi yoo xam ne pour nga ubbi pour nga ubbi yow cabinet c'est waaye yow moom daal daanaka moom moom moom moom naan climat njaru benn la. moom ñu jëloon Himalaya ne la wan na ko wan na ko sa biir gémmiñ benn dañ la koy jafee la jafee boo bokkul ci ñoom ñu ñu daal lay kii yow pistonné wala kii la yow doo dugg mukk loolu lépp affaire saleté la sori nak yonent bi alayhi salaam jàngal yonent bi ñu teg ko falamma kasuru waaw bi nga xam ne kii la nit ñi bari bi nit ñi baree lu def moom yonent bi ay saab saam fa lamma kasuru bi ñu paree rek dafa yaatal allahu akbar dafa yaatal géew bi jataa rasulullah sallallahu alayhi waaw sanku bëti oomam puus ngir nit ñi gën xaj kon nag nañ xajalante ci wërsëgu yàlla yi de toute façon suba nga diyee waaw wala am lu la dal boo mooy profession ba nga doon siis nit ñi sax yow dootu nekk sa profession ba pare yàlla mën naa dogal yow nag nga xëy benn jour nag taxaw soxla benn notaire <laughs> yow ci sa bopp yaa doon le notaire des notaires fa nga toxu amul kat parce que yaa doon siis gars yi yéen ko defoon léegi nag nga am problème bu trouver rendez bu boo xam ne bu sori ngay kaas non c'est pas normal ah léegi ngay door xam ne c'est pas normal xamoo woon gaa yi liñ doon daj wala iyaazu billah wala iyaazu billah yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne Euh, du jikko yoo xam ne yu tedd la ko wax kon mu ngi noonu nit daal yàlla def ne moom ngay am kenn ci manut dara laa wax waaw gis nga sa wërsëg loolu yàlla da cay pare quoi ñaata fan ngay def ci kaw suuf yàlla pare na ci quoi ashaqiyun am sa'id ku texe wala ku texee di ngay doon loolu yàlla pare na ci kañ ngay dee yàlla pare na ci loolu yii yoo am na lu ko borom masaali tam doon naan arba'atun ñeent ngi yooyu yàlla da cay pare waaw non yàlla pare nekk du ci ñëwaat du ci ñëwaat yeex na billahi fexeel ba yaakaar ne yow di nga jot loo xam ne yàlla bindul woon ne di ko am ci wërsëg nga seet <laughs> seetal defal nga seet ci wàllu xam-xam wàllu am am wàllu lépp la wax xefeel nga xool loolu nag bees ko waxee tekkiwul ak Jacques le fataliste toog doo def dara waaw doo def dara toog di xoole te naan ah am ci man dara na am am c'est maktub maktub façon ñi naan maktub yépp ñu koy dégg baaxul mooy duñ def dara dañuy toog rek naan maktub maktub tout est prédestiné yàlla bind na pare si yàlla bind na pare mais yonent way saa saa bañ ko waxee laaj ko laaj bu mel noonu waaye yonent way saa saa waaw fii bal amal bokk mais yonent way saa saa kon lu ñuy jëf kon jëfe bu dee yàlla xam na ñuy dem safara dem nañuy dem àjjana ak yooyu mais kon ñun suñu jëf lu muy ne i'malu jëf leen gis nga xayrun lima xuliqa la ndax ku nekk ci yéen dañ koo yombal la tax ñu bind ko waaw te yàlla nag dañoo ëpp dañoo lem affaire boobu xam-xam boobu waaw nañu góorgóorlu quant à résultat ba loolu ci loxo yàlla la def waaw kon nañu yaatal géew yi <laughs> nañu yaatal géew bi falamma kasulu jasa rasulullah sallallahu alayhi léegi tamit dañ ciy jànge rek mooy nit même xatta kilifa gi bu nekkee taalibe yi am ci taalibe yi koo xam ne gis na loo xam ne bo sëriñ bi def na ko bu xaw a jaaxle ci moom aayut même bu dee waaj dañ naan kaw kaw la ñoom àndu ñoo teggin yi matan dañ naan mais aayut waaw aayut aayut euh, nga am boo amee interogation nga laaj ko sëriñ bi bu defee loo xam ne xamoo ko wala yaakaaroon nga ne ah affaire bi nekkate du nii wala boobu jàppoo woon ne lii la mën nga laaj moo tax yonent euh, euh, kaw kaw bi dane ma haadil sax mais lan mooy toogin bi yonent bi alayhi salaatu yonent bi alayhi salaatu salaam yow itam sëriñ bi waroo xat xol yow lu ciy sa yoon ah loo laaj ah est yow non loolu it waroo rëy sëriñ bi waru la rëy dafa war a leeral rek waaw comme que waa ji ni mu waxee kaw kaw bi mooy euh, istifhaamu inkaar mooy façon interrogation wu xaw a bon lii est-ce nii la nga waroon a def waaw ku kilifa gu toll ni yonent bay sa saab waxoon naa la ñoom du kilifa euh, ci wàllu ñoom pour ñoom boo nee kilifa wala ci yenn euh, daraja yi rek waroo tooge nii yonent bay sa saab nag xamal ko ne ko déedéet waaw inna allaha ja'alani abdan borom bi moo ma def jaam waaw boo tax yonent bay sa saab lu mu màgg màgg màgg màgg màgg gina màgg ci mbindeefu yàlla yi waaw yépp lu yàlla bind waaye ci kanamu yàlla nekkul lu dul jaam waaw qulillaha fa'bud mukhlisan lahu diini waaw waaw waxal allah yàlla moom dong fa'bud te moom lay sellal moom dong lay sellal di ko jaam di ko sellal nii sama dundali sama jaamu gi sama diine gi ne waaw moo tax bi ko boroom bi tànn loowee mu nekk abdan nabiyan aw malikan rasula dafa tànn nekk ki nga xam ne mooy abdan rasula jaam laaj Seydina Jibril Seydina Jibril alayhi salaam na ko tànnal bee te loolu la doon tànn li ñu xamal ne même bu dee ne yow am nga sa choix pare aayut nga laaj conseil <laughs> waaw mu nekk abdan waaw waaw déggoo gisoon nañ xadiis bi mu ne sama borom damaa damaa proposé ngir mu defal ma montagne yii defal ma ko oor ne ko yaa laa yaa rabb yeneen saa saa nee na ma ne déedéet sama borom man li ma préféré mooy ma nekk jàmm di xiif bés di di di di di xiif bés <laughs> di di di xiif ba jëjëf. bu ko sooboon ñu jël montagne yu Makka yëpp defal ko ko or waaw Allahu akbar mais mu nekk jaam ndax jaam mooy daraja yi dina mag lu du jaam mën a am gis nga maqaamaat yi ñu wax yépp naan la maqaama sàngam maqaama nàngam ak maqaama nàngam bi ci dina mag alal itlaaqi mooy abdul mooy nekk jaam abdullah wa annahu lamma qaama abdullahi yad'uuhu waaw mooy abdullah mooy jaamu bi yàlla mooy rasulullah mooy muhammadu ibn abdillah moo tax alayhi salaatu wa salaam nit buy dugg ci diine loolu lay wax nit buy dugg ci l'islam loolu lay seede par force waaw ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan lan abduhu wa rasuluhu abduhu jaamam la seede na amul benn buur bu ñu war a jaamu ko dul yàlla waaye seede kene sayyidina muhammad sala abduhu jaamam la wa rasuluhu ndawam dóoru ñëw waaw abduhu ci kanam dóoru indi wa rasuluhu allahu akbar ndax kala ngaa nekk ndaw yàlla da ngay nekk jaamu yàlla ba pas pas waaw abduhu wa rasul moo tax bu doon bind lettre am yi loolu la doon def bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasul en tête yi noonu la ko doon binde ila qaysara azimir rum ila kisra azimul furs ila Muqawqis azimul iskandariya aw azimul qibt Allah noonu la doon ubbee te signature am tampon yi lam doon kasti loolu la woon Muhammadu Abdullah wa rasul kon mu ngi doon mooy li gën a màgg waaw mooy li gën a màgg mooy nit la soumission wàcce sa bopp xam ne foo doo dara la hawla laka wala quwwa nabra'u bi quwwatina wa ila quwwati llahi wa hawlihi maroo tus amoo pexe amoo kattan degal ci loolu te bu ci jéem a takk dara di dégg ñu lay jay te xam ne bu borom bi kefee fi ne <laughs> yow doo dara alhamdulillah wallahu xalaqakum borom bee leen bind ak li ngeen di jëf kon yow la si jaam nga anta abd jaam nga te jaam day nangu nekk jaam boo ko nangoo mooy sa sag boo ko nangoo mu nekk musiba ci sa kaw kon yeneen way saab saab ne inna allaha ja'alani abdan karima jaam waaye kariman mu tedd ndax mooy akramul xalqi ala al itlaq waaw mooy ci gën tedd ci mbindeefu yàlla yi waaw kenn gisu ko waaw bool fàttale ko li uh, borom raaya a Cheikh Ahmadul Khadim doon wax fala taqisu radiyallahu anhu fala taqisu ibn Abdillah bil fulara innal kawakiba fiha sinimaaru comme niñ ko waxe woon keroog dellul foofu yaa bay abdan jaam la ma def moo tax yeneen tamay saa salaam yii gars yi doon jàpp ne affaire nu arab yi xam nga gars yi comme nit ñi rek yéeg dañ jàpp ne yii yi c'est codé am na yoo xam ne boo boo xasee nekk yenn yi waroo defee noonu alors que teguwul ci dara waaw affaire aada la ak affaire luñ jàpp ne ku bokk fii noonu ngay defe ñu bokk nii luñ def lool loolu lépp yeneen tamay saa saa ñëw kase affaire boobu wan leen ne noono fii jaama fe ne waaw ah, man jaam laa <laughs> inna allaha ja'alani la ma def man waaye bu tedd <laughs> walam yaj'al nii defuma jabbaaran ku rëy mu ñuy wan ne façon ñi nga xam ne dañuy côté naan ñun nii kese wala ñun nii lañ war a kii ñun kese nii ba ma gisee ku defe noonu ñu jàpp ne léegi bokkatoo ci classe su seen classe yow fii mu a wàcce nga sa daraja loolu ak rëy la tudd moo tax yonent bay saa saam ne walam yaj'al nii te borom bi defuma jabbaaran anida defuma koo xamante ne nii koo xamante ni ab Eh, eh, eh, ku réeréelu waaw waaw defuma koo xamante ne ni dafa réeréelu ah defuma loolu waaw borom bi loolu la waaw moo tax Allahu akbar <laughs> te loolu dafa am solo quoi rëy rëylu gi yëpp jaru ko waaw Seydina Isa loolu loo xool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 wa ja'alani mubaarakan aynamaa kuntu wa awsaani bis-salaati waz-zakaati maa dumtu hayya. Allah. Sayyidinaa Iisaa ibnu Maryama alayhi salaatu wa salaam keroog bi mu juddoo. gaay di wax ca berceau ba la nekk di wax ba gaay di jéem a tuumaal ndeyam Maryam at-Taahira al-Mubaaraka mu tedd mi te sell te borom bi barkeel ko ah yow te Haaruna ah yow mbokk Haaruna sa baay nekkuloon euh, nitu ay de ku ku nekke lu ñaaw de waaw te sa te sa ndey newul ku woyof sër de mu joxoñ liir ñu ne mais la ñuy waxe koo xamante ne ci berceau la ne nekkub liir mu baakat liir ba wax mu ne inni abdullahi atani alkitab lan la njëkk a joxe identité inni man nii di liir bii di isa abdullahi jaamu bi yàlla laa <laughs> aw delloot lii lañ doon wax sànq yonente saai sallam ne inna allaha ja'alani abdan te mooy premier abd wa ana awwalul muslimin <laughs> maay première nit wambatul yàlla mooy yenent ma lay saa moo tax mu ne kuntu nabiyyan wa aadamu muntadirun fi tinatihi ki mustadraku imaamul hakim yenent lay saa ne man bi may nekk yenent sayyidina aadama alayhi salaatu wassalaam yàlla defaragu ko <laughs> kon mooy première loolu boo déglu akaabiru suufiyee yi naan yonent bi alayhi salaam en fait moom la yàlla njëkk a génne wa annahu id araada allahu nashatana abana min nuurihi nuuril hudal alami waaw boroom xilaas mu ngi koy tàmbalee foofu waaw boo ko ne ci li njëkk a ubbee xilaas bi alayhi ridwaanul maaliki wa annahu te borom bi moom nammee génnee suñu suñu borom borom suñu waaw ci leer yonent may saa saa génnee waaw kon loolu du loo xam ne nit ñi dañ boo boo koy door ñenn ñi dañ koy bañ di kii mais yonent may saa saa boo xam daa leer kuntu nabiyyan kooku moo jiitu ñépp te loolu nekkul ci xam-xamu yàlla sinon wax ji kon ban sens am parce que yow miy wax nekkoon nga ci xam-xamu yàlla alors que dara xewagul woon est-ce que loolu la yonent bi mu xam nga ne waxul loolu man mii wax yow miy dégg nekkoon nañ ci xam-xamu yàlla te boobu Seydina Adam existé wul waaw est-ce léegi da ngaa foog ne loolu la yàlla loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax loolu ban sens lay amati kon wax jooju wala yàlla billah ah non loolu mooy moom la yàlla njëkk a defar kon kuntu koo daa nekkoon bi mu naan kuntu parce que bala nga ne naan ne nefa damaa nekkoon nabiyyan yonent wa aadamu te sawru aadamu mi nga ne mooy maamu nit ñëpp mun jarinun fii tiinati mu ngi woon ca bëri ba bañ ko doon defare defara buñ ko woon mu way <laughs> kon kay moo tax yooyu nit du gaaw a weddi waaw kalaamuhum idaa dahaaka yaa balid faqul kama qaala al-xataa Abdul Wadud kalaamu lawliyaa lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum voilà gaaw a weddi baaxut gaaw a diingat baaxut surtout koo xamante ne nii boo tegee alquran ak sunna moo la ci ma xame woo ko waxi caaxaan parce que lañ koy tënkee ah sinon nii nga moom daa baax ci ñi nga xam ne ay charlatan lañ ay naxaatekat lañ ñooñ foog nga nii nga teet waaw kalimatu laa ilaha illallah ci bii ngat la tàmbalee laa maa bañ maa bañ la commencé laa wax <laughs> gis nga li lay dugal ci diine di loolu sax laa ah, ngay commencer maa lànk maa bañ ngay tàmbalee foog nga fépp ba pare maa bañ maa lànk te damaa nangu wut te daa amut ilaaha benn yàlla ku may d'accord naan mooy yàlla amut illallah ku ñu war a jaamu tamu yelloo ñu jaamu ko ku dut ci ñu naan yàlla laa wax kon di nga nag képp koo xam ne charlatan la wala kuy wootewu ne yàlla as yàlla la waaw ba pare nga doora ne loolu mooy caaxaankat waaw mais koo xamante ne nii digganteem ak alquran ak sunna léppam ci alquran ak sunna la ko teg ba pare yow pratique religieuse yépp bu ñëwee fii gën a béyaa baa moo la ci man fop moo la gën a ragal yàlla gin laa taxaw ci njàngaleem yonent way sa saway kooku kooku bu waxee yenn yi xamoo ko rawatina amul loo xam ne dafa feeñ ci sariya bi ko waxu yonent sallallahu alayhi wasallam ak alxuraan du koy tere amul bul taxaw ne waa ji li wax du dëgg man nga ne rek ah man moom dama ciy taxawal ne loolu moom am nga ci droit kenn doona bi wax na par force la ko ñëpp gëm par force léegi non am nga droit man kee taxawal waaw waaw ñoom daal seen wax bu dee dalaa fëkk yow mi nga xamante ne ah de la souplesse waxal la cam sa comme la ah, az-Zaki waaw fa qul kama qala az-Zaki fa al-fata fa qul kama qala az-Zaki Abdul Wadud ku ku muus ko te ñaw di Abdul Wadud lam waxoon wax ko lan kalaamu lawliyaa yi oh, waxu lawliyaa yi de man xaw ma leen ndax ñoom ñooy ñoom man maay man <coughs> kon loolu dafa am solo kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne walam yaj'alni Ah, borom bi daf maa def inna allaha ja'alani abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaaran anida <coughs> waaw léegi léegi nag ginnaaw gi yonent bay saa saam wax li nga xam ne mooy lëkkaale ba bunt bi te moom lañ jëkk a gis mu ne leen kulu min hawalayha wa da'u zirwataha wala zurwataha yubarak fiha loolu taxawoon nañ léegi rek dee leen lekk ci wet yi <coughs> te bañ di lekk ci digg bi bu ko defee borom bi daal di leen ci defal barke